ñaan yàlla mu dolli ko defal jàmm ak xéewal ak barke moom ak ci saxaabaam ak mboolem ku topp aw njubam ba keroog yowmal qiyaama di taxaw dellusiwaat nañ ci suñ téere bi nga xam ne boroom mi ngi ko tuddee arbauna nasiha li islaaxil buyut quarante conseil yoo xam ne li ko tax a jug mooy baaxal kër yewenal kër jëloon nañ ci juróomi leçon tey jii darsub tey bi mooy doon juróom leçon bi mooy doon sixième leçon bi kon concept bi mu ne al ihtimaamu bil azkaari shar'iyya wa sunan al mutaalliqa bil buyut yaakaar naa téere bi dugaloon nañ ko ci groupe telegram bi euh, ñu ngi ci page trente ñu ngi ci page trente waaye ku munta lire arab moom sax mooy moom moo bañ a tijji bi sax moom na wut kayam. wala bolog notam lay tijji saa bu ñu waxee benn conseil rek mu daal ci bind kat jarul mu yaatal di bind ay dalil ak yooyu mais nay bind conseil rek conseil buñ tudd rek nga bind ko mooy gën a yomb ci ku déggul arab kon concept bi mu ne al ihtimaamu bil adkaar ash-shar'iyya wa sunan al mutaalliqa bil buyut yittewool ñaan yi nga xam ne moo sax ci sharia ak sunna yi nga xam ne moo aju ci kër loolu mooy concept bi yow père de famille bi yow boroom kër gi fexeel ba yitte woo ñaan yi nga xam ne moo sax ci sharia ak sunna yi nga xam ne moo jëm ci kër yitte wool ñaan yi sax ci sharia ak sunna yi nga xam ne sunnay kër la mu joxe ci exemple ci yooyu mu ne askaaru duxulil manzil ñaan bi ngay ñaan booy dugg ci kër mu indi xadis boo xam ne mi ngi ci saxiixu muslim jaabir ibn abdillah moo wax ne dégg naa ci yenente bi alayhi salaatu wassalaam muy wax ne ida daxala rajulu baytahu nit ki buy dugg këram yenente bi nee na nit ki buy dugg këram fa zakara allaha mu tudd yàlla inda duxulihi waxtu wa muy dugg ci biir këram wa inda taamihi ak waxtu bi muy lekk qaala sheytaanu sheytaana day wax ne laa mabita lakum tey de awma fu ma fanaan wala achaa awma fu ma reere wa ida daxala bu dee nag nit ki dafa dugg ci biir kër gi falam yazkurillaha te tuddul yàlla inda duxulihi waxtu wa muy dugg ca kër ga qaala sheytaanu sheytaane day wax ne adraktumul mabit tey de am ngeen fu ngeen fanaan day wax moroom sheytaane naan leen tey am ngeen fu ngeen fanaan wa ida lam yazkurillaha inda taamihi bu waay demee di lekk fàttewaat ñàkka tudd yàlla gi maanaam tuddaatul yàlla seytaane day wax daan adraktumul mabita wal asha tey de am nañ fuñ fanaan am nañ fuñ lekk lim lay jàngal fii rek mooy tudd yàlla booy dugg ci kër boo tuddee sa borom dàq nga seytaane sàllaaw xawma ban guddi lañuy wax mooy guddi googu moom seytaane du fa fanaan boo bay lekk tamit tudd yàlla dàq nga seytaane ci ñam woowu sàllaaw beneen kër lay xoole fu muy reere mais foofu moom mënatu faa reere léegi nag lii nag da nga ko war a jàngal waa kër gi di ko jàngal xale yi di ko jàngal mag ñi di leen ko fàttali chaque fois mooy waral seytaane du am place ci kër gi bu ñuy dugg ci kër gi ni tudd yàlla bu ñuy lekk ni tudd yàlla buñ paree ni sant yàlla suñu borom subhaanahu wa taala buñ demee bay bay bëgg a tëdd ni ref suñu askar loolu nag day aajowoo fàttali bu baree bari di leen ko jàngal surveiller est ce que def na nangam est ce que def na nangam bu yónni kenn sa bitig ba ne ko na nga léemu de na nga def sa ñaan de oh, bu kenn di dugg ci biir kër gi nga ne ko est ce que ñaan nga bi ngay dugg biñ demee ba teg lekk gi bay bëgg a lekk nga ne naa est ce ñaan ngeen nangam ak nangam foo toll rek di surveiller di xool ndax def nañ nangam wala defuñ nangam loolu mooy li nga xam ne mooy dàq seytaane loolu mooy li nga xam ne mooy tax seytaane sori ci kër gi ndax chaque fois seytaane saa bu nekkee ci kër gi rek mooy waral xeex yi di bari xuloo di bari lu gën a bari xuloo yi am ci seen biir kër moo xam ci biir soxna yuy xuloo wala biir xale yi wala yenn saa yi te boroom kër yi xuloo boo xam ne xuloo bi tar torop doo xam lu ko waral bokk na ci lu koy waral seytaane dafa riigu dafa tëdd dafa am ay néeg ci biir kër gi léegi nag lay dàq seytaane nag mooy waa kër gi fonk fonk seeni askar mu bokkaat mu ne askaarul xuruj minal manzil ñaan bi ngay ñaan booy génn ci kër mu indi xadis bi nga xam ne moom la Abu Dawud nettali Anas Malik nee na yonent bi alayhi salaatu nee na ida xaraja rajulu min baytihi bu nit ki génnee këram fa mu wax ne bismillah tawakkaltu ala allah la hawla wala quwwata illa billah yonent bi wax nee nit ki buy génn këram daad ne tawakkaltu la hawla wala quwwata illa billah mu ne bu waxee li dañ koy wax xiina isin boobee ne ko hudiita gindees na la wa kufiita fegelees na la wa wuqiita sàmmees na la ñett yi lañ koy wax yàlla xam kan moo koy wax yàlla xam ndax malaaka la wala lu mën a doon waaye daal dañ naan yow de tey di ginnees na la ginn la ba tey doo tañaxu wa kufiita fegelees na la lépp loo lor wa wuqiita sàmmees na la ba dara tey du la gaañ ba dara tey du la lor mu ne fatana xaalahu shayatin sheytaane yépp da koy sori nag da dem sori ko fa yaqulu lahu sheytaanun axar boroom xam-xam yi bu ñuy teg xadis boobu nee nañ dafa am yeneen sheytaane yuy ñëw bëgg a lor nit kooku nee na seen moroom sheytaane yi ne leen kayfa laka bi rajulin yéen lu ngeen mën ci nit koo xam ne xod hudiya ginnees na ko wa kufiya fegalees na ko wa wuqiya sàmmees na ko yéen lu ngeen mën lu ngeen mënal koo xam ne tey jii yàlla da koo sàmm yàlla ginne na ko yàlla aar na ko yàlla musal na ko ci seeni lor kooku noonu tey lu ngeen mën ci moom nigam def na askaar yi kañ yàlla sàmm na ko tey mugal eh, aar na ko tey mënul leen mënul leen ko dara dara dara dara dara kon loolu jaam bi bu per de famille bi bu ko xamee danay soññi ni njabootam ci ni def seeni askar di bàyyi xel ñaan bu baax a baax kon lool mooy exemple yum indi ci ñaan yi nga xam ne moo sax ci sharia dañu war di ko def ci biir kër gi mu ne mu indi exemple ci sunna yi nga xam ne yenent bi daf karaan def ci biir këram mu ne as siwaaku soccu. yonent bi daf daan socc lu bare bari ci biir këram moo ne xadis boo xam ne al imam muslim moo ko génnee suñu yaay Aïcha nee na kaana ida daxala baytahu bada abis siwaak mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam bu mosaanee dugg biir këram lim daan njëkk a tàmbalee mooy socc bu mosaanee dugg rek mi ngi tàmbalee socc loolu nag yow it nga xam ko di jëfe sunna soosu di soccu bu baaxa baax ba say bañ mëna set say bañ mëna weex kon loolu sunna la soccu fépp sunna la waaye tamit comme fi nga xam ne suñu yaay Aysa nee na bu mosaani dugg ci biir kër gi rek li muy njëkk a def rek mooy danga koy gis mu jël soccam mu jël soccam daan socc kon yooyu it ay sunna la yoo xam ne yeneen bi daan na ko def ci biir këram ak bari bëgguma jiitu borom borom téere bi ci tudd yenn ci yooyu ndaxte gis naa ne dana ko tudd ci kanam a kanam kon buñ ca yeggee rek des na ko des na ko leeralaat amaan na yeneen sunna yu baree bari yoo xam ne yeneen bi daan na ko faral di def ci biir kër gi buñ ca yeggee rek des na ko na ko junj kon daal ci gàttal daal conseil tay bi mooy yittewool ñaan yi sax ci sharia yow borom kër gi soññ ci soxna yi soññ ci xale yi fexeel xëral ci lépp loo xam ne sunna la ni wax na alayhi salaatu salaam daan na ko def ci kër gi fexeel ba loola nga nekk ca lépp loo xam ne bidaa la lépp loo xam ne day réeral fexeel ba watat nit ko sa kàttan fi may jeexalee rek mooy di nemmiku nemmiku di surveiller bu baax a baax a baax a baax a baax ci xale yeeg ci soxna yeeg seen portable yi léeg-léeg doo xam ku ñuy déglu léeg-léeg doo xam doo xam ku ñuy déglu waxuma la chaque fois ngay vérifier nag di xool di ba mujj di leen déranger loolu waxuma ko waaye nemmeeku bu baax a baax baax na ci surtout nga xam ne YouTube bi ak TikTok bi doo xam kan la ñuy déglu démb rek ñu ngi may nettali nit koo xam ne dane ma dafa am benn mbokkam boo xam ne dafa tàmbalee déglu qur'aani yun ñi ngi woowee waa qur'aani yuna yi te xaaju ñoo jege doon ay qur'aani yun ñoo gën a sori qur'aan ñëpp mën na nit koo xam ne dafa daan déglu kenn ci ñoom ci am mbokkam la mu dem ba jeexintal ci ñooñu tàmm leen a déglu moom ki ma ko nettali mu ne ma démb fa lañ yendu ñoom ñëpp fa lañ yendu ci di waxtaan ak moom waaye ba tey waajaa nga dëgër rek ci lim gëm la ko waral mooy portable am eh, la yoroon doon gone xam ne xam-xamam taxu koo bari muy déglu rek eh, ba daje ngóor soosu far yàlla dogal kooku da koy këf kon di nemmiku njaboot gi bu baax a baax a baax baax jigéen ñi xale yi di xam kan lañuy déglu di xam lan moo nekk ci seen nga ka bopp yi buñ toogee nga mën a waxtaan ak ñoom nga ñoom mën a dindi yenn yi nank-nank bu baax a baax loolu loolu am na ci solo kon daal tey loolu mooy mm. conseil tey bi mën nañoo taxaw foofu ba. samedi prochain insha Allah allahuma salli wa sallim wa barik wa anim ala abdik Muhammad wa ala alihi wa